ah mu jënd jaasi ba kere ba ñuy ceetal Fatima mu daal di ñëwaat ne ko dama la andil aw kado moo ne ko kado bi wan la mu ne ko sa jaasi bi ma jaayoon mu ne jaasi bi waru jóg sa loxo moo ko jëndoon pour mu am can mu mayaat ko ko ngir mu desaat ci loo xam di nga yàlla na yàlla fay ñu baax ñu keroog nettali naa ko fi ci ceet googu Seydina Aliou am miskin la woon amul mu dem liggéey ba am lu tuuti mu jënd yooyu am laaf ni ganaar euh, Fatima togg ko togg bu neex mu ne ko xam nga bu boo sëy sëy da ngay toggaat dem siyaare sa papa mu ñëw ne ko papa lii de sa sa sa kii la sa xéewal la yonte ubbi ko ne la lii day mbir la de lii ak neex lii xeeñ na de mu ne ko ah, lii de yaa ko yelloo mu ñaanal ko yàlla na ko loo jur yàlla na tekkate barke Hmm? moo tax maa ngi leen di ñaan balaa ngeen di jóg balaa ñuy jóg ko am dara waxuma léegi ci kanam ngeen dajale ngeen jox chérif yi addiya ñu góor ñu ñu jigéen ñi ngeen jox leen addiya yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam hmm, seen maam kenn mel lu moom dégg nañ ko incha allah ah yonent bi ne lii daal abu abubakar laa koy jox ba may gàddaay kii ma àndaloon moom la iz huma fi lgaar iz yaqulu li saahibihi laa tahzan inna allaha maana maitullahi mi ngi noonu la lu neex a wax ci làmmiñ lu jafañ a dégg fu jafañ a yegg abubakar ubbi ko rek mu neex mu ne ko ah man li ma yonent yoon yónnee tey lii duunoon na di lii neex na di waaye lii omar moo ko war a lekk moom mi nga xam ne moom mooy alfaaruq ci li diggante dëgg ak fen moom laa koy jox ñu yóbbul ko Omar Omar daldi ubbi daldi di yéem mbir mi lu neexee lii lii koy zunnu rëy na laa koy jox borom ñaari leer yi te mooy Seydina Ousmane ñu yóbbul ko Ousmane Ousmane tamit daal di ubbi rek yem ci euh, lu neex lu rëy loolale mu ne déedéet man Ousmane ñemewu lekk li ki Seydina Aliou laa koy yóbbul ki nga xam ne mooy laysa bani xaalib ah kii kooku laa koy yóbbul bool dellu na fa mu jóge woon kenn nangu koo lekk bàyyi sa morom te xamuñ ne a ko joxe woon yonent daal di bëgg ni asxaabika nujum bi ayhum iqtadaytum ihtadaytum du ñaari iqtadaytum de ihtadaytum samay gaañangoog man la ku ngeen ci lang ci moom la ci man ngeen lang yal na yàlla fay ñii Euh, ba lii xewee ci la ñu ceetalee Zahra mu jëm kër Seydina Ali lii jomp la ci lu ma bëggoon wax ci bisu tey gi rek ndax dafa waram fu fu ñu jëm maa ngi yéen léegi nii dafa am fu ma defar fii ma tuddee ko bustaanu ahli badr jardin bu waa badar danaa ci wax lu leer lii bu doon sama sawala du ma ko wax sama diggante ak sama borom la waaye diingatkat yi loo def ñu wax loo def ñu wax loolu tam may wax ndax mbooloo mi lépp a ngi fi ministre mi ngi fi député mi ngi fi président mi ngi fi awoka mi ngi fi juge mi ngi fi enseignant mi ngi fi professeur mi ngi fi assistant secret mi ngi fi service de renseignement mi ngi fi espion mi ngi fi lépp mi ngi fi am na ñu yore ay mbir yu tuuti nga fa ne socc la fekk ñu ngi toxal ay xibaar di koy yóbbu ba ci biir ay pale ay état major ñuy dégg naan lii la waxaat tey lii la waxaat tey waaye ki sàmmoon sëñ tuuba booba droit de l'homme amul ca Gabon 1895 ba delli su ko 1902 jëlee ko fi bi képp ku jaar fa mu jaar roy ca moom ki ko sàmmoon dana la sàmm moo tax moom sëñ Tuubaa mu ne shakartuhu jàll alal ixraaj minas saqawati wal istidraaj nee ne texet yi dootul am ci man yoon istidraaj dootul am ci man yoon istidraaj mooy lan nga nekk sëriñ ñu lay jox seen kaat-kaat yi di la jox ay chèques bànk banque yóbbu la ay makka ngay takk di fase rek di takk di fase rek foog na yow ijaaba nga am fekk istidraaj la la yàlla di def mooy booy këpputal këpputal foog nga def ay dugub dugub ba nommoo ci mu lekk regg naaw dangaa bëgg na ca lekk naagu nga jàpp ko dagg baatam sëriñ si lii la leen leen def ñu ngi ci mitin yi ñu ngi ci làmb yi ñu ngi ci terrain yi di joxe ay coup d'envoi match di def lu nekk ñu ngi am ay million nga ñu foog ne yàlla def leen nangul fekk yàlla def leen def istidraaj sa nastadrijum min haysu laa ya'lamun sa nastadrijum min haysu mi ngi noonu yàlla daf leen di taxañ moo tax bu ma gisee nit ñi tey ñu nekk seen pachero yi dawal ko di tuur pënd yi ci kaw nit ñi di dóor marto yi di tiital arab yi ñu leen di jox ay million di jël ay plan jumaa ñu ngi ci étage yi ñu ngi ci xée ñu ngi alak seen bopp rek jeexal nañu tàkk bu yowmal qiyaamate bu na yow yàlla ñii ñëpp samay taalibe taalibe lañ yàlla ne duñ say taalibe say dag lañu du xam nañu dag waaw ñi duñu ay bokk néeg ay bukki néeg lañu demal ci dëgg mu fay leen yaa ayu lazina amanu ittaqullah wa kunu demal ci dëgg mu fay la nga dem ci dëgg mu ne li nga doon def àddina taxoon am nga àddina demal yal na yàlla dimbaleen yaa rabbi bi xormati sayyidina muhammad moo tax fi ñu jëm foofu man maa ko tuddee noonu ñaari mbir moo tax ma tuddee ko noonu benn bi baatin la benn bi zahir la euh, danaa ko tudd ndax dana am ku naa sëñ bi dafa tàmbali nekk nitu àddina mi ngi def ay rond point mi ngi fay def ay lampe miskin yaa ngi fi euh, maa ngi jéem ndànk-ndànk euh, dajal nag duma ko mos a mun yonent bi dem na bàyyi fi ay miskin danaa fi dem bàyyi fi ay miskin euh, maa ngi def li ma mun dafa am ci benn bés ci dëkk bi digg dëkk bi dafa amoon tóoj tóojoo de galay aw ba gala dafa amoon tóoj mooy fi ñuy toog ci penc yi di waxtaan ñuy waxtaan ba tudd bàyyi sëñ bi ki ngi gis gi faw ci euh, euh, sax ci kawam am ku ne ah kooku dowul wëliw déedéet li bambara naan soubigne ko soubigne do baa bolo euh, naam ma ko ba koo dolo do ba bugol buguma ten do a koo bake ko soubigne do ma bolo biñe mooy béjjën ci làkk penku yi suu mooy dëmm ñu ne béjjéne dëmm la yore bu bëggee dara mu jam ko ci suuf loolu nekk ñu foog ne waliwu la fekk de ñu ne subbiña la am wax boobu yegg si sama sama wayjur loolu diis ci kawam lool fi papam tolloon ñu ne nekkul nekkul waliwu loolu diis ci moom am na benn guy bu nekk fi ci yoonu seexaan guy bi dafa mel ni néeg ci temps guerre bi armée bi dina doon nekk foofu sëñ bi dem def xalwa ci paxu guy googu la xam nga fit fii la mën a yem guy gaa ngi fi ba léegi deewul maa ngi ñaan yàlla la may bañ nit ñi dem jaamu ko bu loolu dama ko doon defal collecteur waaye bañ nit ñi dem di fa def naka su dul noonu guy gi mi ngi def bën bën ci biir sëñ bi dugg foofu def fa xalwa ba di laaj yàlla ndax baayam liñ koy foogee wilaaya bi mi ngi ci moom wala nekkul ci moom kër ba muy motal xalwa ba rek kiraama bi wàcc ci moom mu gis fii mooy fi diggante njoowaan ak saañ ceeti saawo bi mooy foofu ñaari daqaar nekkoon te benn bi daanu mooy foofu bàmmeel bi nekk dañu naan dof la du dof de ki fa tëdd du dof de du dof dafa am lu ko fa andi da ngeen ko xam si incha allah mu gis foofu yëpp mu ngi fees muy ñëw di ñëw ba jege leen am ku jóg gàttandu ko te kooku lañ doon wax waliw la ñu ne papa sëñ bi du waliw du ma ko tudd ndax bëgguma yëngu kooku ne ko foo jëm mu ne ko dama dégg waliw yàlla dañ fi dajate mu ne ko waaw mu ne ko loo fi wut yow mu ne ko tey waliw dund ak yi yëpp dañ di aay aaylant tey ki nekk waliw bi nekkoon fii moom moo aaye ñu ñëw ci bésam mu ne ko mu ne ko sama baay laay ne ko fii duñ fi tudd duñ fi woote partout kenn ku nekk ruuxaani bi nga àndaloon sa biir dund moom lañu lay woo jarul mu tudd rawaxaan bi moom nit yàlla bu mu daal di wootee rek sëñ bi bàyyam daal di jóg ci biir mbooloo bañ yaa ngi tàkk ci la ci jógee mu ne ko maa ngi sant sama gànnaaw yow mel fekk ba muy tekk ba muy tàqata ba muy tàqale ko sëñ bi boobu sëñ baa ngi ci joom ñeentaat te mu waxoon ko mu ne ko boobu mi ci juróom-ñeenti at mu dajawaat ak moom fekk sëñ bi fanweeri atam yi teg na mu ne ko sant naa yàlla ndek nii nga mel sama gannaaw mu ne ko nag tey dama ñëw fii ànd ak waliyu yàlla yi ci mboolem ummatu muhammad wali yu dundoon ak deewoon yëpp tey man ma aaye ñu ñëw fii mu ne ko alhamdulilah mu ne ko foofu yeggagum foofu dana am si waaye yëg seegul tuuti mu ne foofu ñu takk xutbaanetul uzma ñoo fay nekk ay jaamiul fard fardul jaamia ñu doonoon ay rawsu kese jaamiul fard bokkut ak fardul jaamia waaye jotaay bi yéen ni bokk tuddee rek ñu téye kii du jullit hmm. waaw moo tax ñu bàyyi foofu mu wax ak sëñ bi dalloo sëñ bi sëñ bi laaj kooku ne ko yow kan nga mu ne ko man maay diw te ñoom kooku lañ doon tuddee ne moom mooy wëliw te sëñ bi mun na gis kookale ba yegg fa mu nekk te mënut a yegg ci fi baayam nekk foofu maa ngi noonu nit ki nay wax lu mu xam nay wax lu mu xam jotaay neex na rek diw waliyu la diw xutbu la kabura maqtan inda allahi an taqulu ci lii la amee nag baayam ne ko nag nga daal tuuti dañ may gunge ma jëm ci sama bërëb bi mooy fi ngi gis gi nekk moo tax ma leen di tere buñ leen gungee ak bu buñ leen gungewul bu leen fàq ngi gis gi ngi gis bi luy yëg la waxuma yëgu garab sax waaye bu la neexee nga ne du ngi gis solo si bu ngeen demee ziyaare leen lu for lu wat wadd for leen waaye ne na danga koy fàq ni bugg ngaa jëriñu mun ngaa dem loru bu leen def loolu mu gunge ko nag ànd ak ñoom ñuy zikar di tudd yàlla ba yegg fii ma def tey palaasu allu badr ñoom ñoom ñu taxaw ñu zikkar bu baax a baax euh, sëñ bi dékk loxoom comme moom moo aaye woon mu ñaanal leen yàlla mu soog a duggaat ci ron ngi gis gi lu ci palaasam fi mu taxawoon nag ñaanal leen foofu laa tuddee waa badr ndax waa badr dañ ci bokkoon keroog waa badr yépp euh, wilaayatul kubra lañ yore lu tax ma tuddee leen ko maa ngi jéggal lii ma leen di nettali ci làmmiñu sëñ Fallou ci boppam laa ko déggee kadootan ndax man miin naa ko lool ba ma gënee ndaw nekk ci sama maam Cheikh Moulay Hassan boobu ñu ngi dakaar boobu dañoo jàppoon shérif yépp tëj leen ah ñoom Cheikh la Haydara yàlla na yàlla taas ci barkeem ku baax ñoom ñaaro karamoro ñoom mu lay Hassan fii ci école normal lañ ko tëjoon kar ba muy génn nag booba mu ngi daaru xan sëñ Fallou di ko gane si booba nag mu xame googu ci la xame bu Cheikh Fanta Malik eh, juddoo waxuma juddu ci àddina de ci la xame googu xewee ci la ne nag sëñ Fallou di ma gane si fi way juróom jaar ak tubaab du ma ko jox ndoxi tubaab booba armée France moo doon maye ndox dakaar foo gasoon doj ngay jot keroog mu wax sama papa gasal sama papa gas fi muy jotee ci baatam rek fi mu yeggee ci baatam rek ndox daal di ball keroog ku gas rek am nga ndox ñu de ko wàqi naan Cheikh Moulay Hassan dafa amoon doolet eh, amuloon njoolu woon lool bu tegoo dafa doon foog man sët ak maam teg tànkam sama kaw duma mën a deñ waaye boobu sëñ Fallou nekk foofu la dana kaf moom tamit génn ma ci woon ay tànkam yal na yàlla fay ko yaa rabbi moo tax ma waxoon leen ci làkk ma ne boo ànd ak tëx ci àll bu dawee bul taxaw dégg ko def koo gis wa moom sëñ Fallou moo nettali Cheikh Moulay Hassan ci làmmiñu boppam ne sëñ tuubaa dafa jóge ci daara ji jëm ci jàkka ji ba mu ñëwee mu ne diw noddal diw nodd ki ki mu ne diw jàngal ayatal kursi moo gën a siiw am ñu ne inna anzalna mu ne ko jàngal ayatal kursi ñeent fukki yoon mu jàng ko mu ne diw noddal mu nodd mu ne liqaamal ñu liqaam ñu julli timis ñu julli timis génn gisuñu jant bi waaye mi ngi leer mel ni digg bëccëg ah ngi leer ba ni digg bëccëg am benn taalibe bu ko bi dañoo jiitu waxtu bi de ne ko déedéet jiituñu waxtu bi de may ñëw jàng na ayatul kursi ñeent fukki yoon ba ma yegsee ma jàngaat ko ñeent fukki yoon ma wax keneen mu jàng ko ñeent fukki yoon boo ko boolee muy juróom-ñett fukki yoon lii moo desoon ci waxtu bi te montre amoon na waaye sëñ Tuubaa soxlawul woon dara lu tubaab yàlla rek xam na diggante fii mu toll ak timis ñe juróom-ñett fukk ayatu kursi mu nga fi mën a jàng mu ne ko leer boobu ngay gis mu ne ko du leeru jant bi de mu ne ahlu badri ñoo fi ñëwoon tey ahlu badri ñoo ñëwoon sargal si ma tey ñooy ñibbi noonale seen jëmm yi toll leen ci gis ko waaye leer bi nag mu ngi noonu moo tax taalibe yooyu yëpp keres doon nañ ay cheikh taalibe yooyu gisoon leer boobu ñëpp doon nañ ay cheikh keroog Sëñ Tuubaa taalif téere bind turi ñooñu ñëpp bàyyiwul kenn ndax daf leen gis daf leen xam bërëb boobu ñu tuddee ahlu badr alhamdulillahi rabbil alamin dégg ngeen maanaa bi alhamdulillahi rabbil alamin du ngistal du bëgg àddina du bëgg tur du du yàq alal bugguma ëllëg man ma génn àddina njaboot bi tabax fa kër wala tabax fa ay néeg wala def fa leneen ma teel a def jardin nekk foofu la duñ ko fa mën a dundeeti nga xam ne béréb boobu dafay des ci orme bi mu nekkoon rek mu des ci kon moo tax ma tabax ko def ci ay lampe def ci ay fleur def ci ay tableau bu nit ñi demee ba miin tur yi rek mën naa dindi tableau bi sax waaye fekk ñu xam ko kon lii moo tax ci baatin lii am kon dégg nañ ko kon du bëgg àddina du bëgg xumbaare ci wàll baatin lii la ma tudde ko bustaanu ahlu badr toolu waa badr ci zahir nag dama gis boo demee ci suñu capital yi nga gis boulevard général de Gaulle nasraan Gaulle nasaraan la colonialiste la dafa màbb suñu réew tabaxee ko réewam avenue Jean Jaurès Albert Sarraut Jean Mermoz William Ponty André Pétavin Escarfet ah voilà Lee Grasland Lee Grasland di ko tuddee ay colonialiste ay nangam xale yi tey koo ci laaj kañ la Cheikh Omar ñëwoon àddina kañ la génn àddina xamu ko xale koo ci laaj Mohamed Saïd kañ la sanc Medina Gunaas xamu ko koo ci laaj kañ la bàyyi dikk jamono kañ la génn jamono te ci zahir yàggagul waaye xamuñ ko waaye boo leen laajoon Victor Hugo wala Jean-Jacques Rousseau walla Voltaire ah wala William Shakespeare bindkat yooyu lu mel ni Einstein ci saa si boroom wax la ko ndax loolu lañu leen woon kon li waaja waxoon mun munul def Sénégal ay catholique waaye mun na leen def jullit yu réere seen diina moo xew tey tey anakan moo koy màggal te badar la ñu waroon a màggal comme fête indépendance waaye lan màggal Pentecôte Ascension Toussaint fête fête des mamans fête des papas fête des sœurs fête de nangam fête de nangam lii rek la xale yi xam anniversaire u nangam anniversaire nangam waaye Omar bun Khattab euh, Ousmane bun Affan Ali bun Abi Talib Abu Bakar bun Abi Quhafata xamuñ ci ñi dara dañu ne ah, ay saaba lañ rek léegi nag bu xale yi gisee lii papa lii lan la wala maam lii lan la mu ne ko fii lañu tuddee waa Badr ñan ñooy waa Badr mooy ñi àndoon ak Seydina Muhammad génn combat bu njëkk ba loolu dafay des ci xolam muy gëstu ba lislaam ñor ko lislaam neex ko mu gëstu leneen dëgg la dëkk bi tuuti na ci zaahir nga foog ne boo ko fi defee àdduna gi du ko yëg dañ koy yëg naa leen yëgal ñaar yu ma fi woon lool dañoo ne woon planètes yi planète les planètes mooy kaw-kaw planètes yi topp suuf si dañoo ne woon euh, fukk la dañoo ne woon juróom-ñeent la man ma ne leen fukk ak benn la te man yoruma appareil mu ne loolu du dëgg te ki ko wax mi ngi yor observatoire bu mag ci àddina bi la yore mu ne loolu amul ba mujj gi ci 2006 ñu gis am na beneen biddiw bu mujj ci ginnaaw diggante mag jant bi ay millions ngi millions ngi kilomètres la ñu tuddee ko Sydney man fan laa ko teg ci suratu Yusufa rek inni raaytu ahda asra kawkaban wa shamsa wal qamara raaytum lii saajidin te boo jógee ci suuf si boo wàccee tuuti nga dem ci planète Mars am na benn àll bu fa nekk ay wogg moo fa fees planète bu toj la woon koy muy fukk ak benn yi daaw wala benn kilifa bu gëy ci télé bu ñu tuddee Al Jazeera ku àddina bi nangu xam-xamam la moo wax fi dara mu weddi ko dama ne ay nit danañu tolloo benn bërëb benn pakk te mënuñoo dog benn waxtu mu ne loolu mustahil la mënta nekk ñaar ñu bokk toog ci benn surface te mun leen a dog benn waxtu loolu mënta nekk man dama ko waxoon man ne ñu nekk ñi nekk New York am na étage yu fa nekk ñu ko gratte-ciel mooy an naatihaatu sahab nooy gën a njoole rek gox noonu lay gën a yaatoo boo taxawee saañ da ngay foog ne asamaan si Kaolack la yem boo yeggee Kaolack da ngay foog ne asamaan si mu ngi yemaat kafrin noonu rek kawoon boo taxee port bu Dakar da nga foog ne naaj bi ci biir géej gi la wàcc fekk mi ngi ñuy réer waaye waa Australie ñu ngi koy gis wala Calédonie walla Nouvelle-Zélande kon nooy gën a kawee rek noonu la gën a yàkkale ko sa kanam ma ne kon étage yi ñu nekk premier étage bu ñu dogee fiil ñu nekk ci ay centième étage téeméerlu étage dañoo war a xaar ay minutes ñu soog a dog ngir ñi ñoo mujj njëkk mujj a gis naaj bi ñële ñoo koy mujj gis ñoom beren la ñu inauguré benn étage Dubaï tuddee ko Burju Khalifa njulaay bi dem na cent soixante étage ci kaw téeméeri étage ak juróom benn fukki étage ci kaw ñu soog a seet ndekk ñëli ñooy mujj gis naa ñu ne kon ñi ci suuf bu ñu dogee fukki étage yi mujj ci kaw nañ bàyyi ba teg ñetti minutes ba ñeenti minutes ñu soog a dog kon ndekk wax bii ñuy wax fii mu ngi tasaaroo ci àddina bi de kon bu leen xeeb seen bopp na ngeen wax yàlla mooy andi dëgg Charles Darwin defe na woon nit cosaanam mooy golo ma ne du dëgg yàlla moo ne laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim nit cosaanam du golo golo cosaanam du nit waa gisoo daaw ñetti universités yi gën a mag ci am àddina bi ci biir amerique ñoo ko weddi na li mu doon a fen la du dëgg ndax man fekkee naa loolu kon bul xeeb sa bopp waxal xaqullahi taala bul seet ku mer bul seet ku meradi nañ la xëpp nañ la xupp nañ la wang-wangal waxal yàlla rek di artuwaat njaboot gi maa nga dikk ci jeexal taalibe yi aju ci kër gi xarit yi soppe yi am di jàmm yi nitu àddina yi na ngeen leen bàyyi li ñu yore lu lewul la te lu lewul lu mu bari bëri boo ko tegee sa tenq génnee ko ngelaw bi ngay njëkk dajal moo koy yóbbu foog nañ ne léegi wilaya mooy nga am 4-4 wilaya euh, mooy ministre bi daf laa bëgg recevoir te ministre bu dee diplôme yi mu yore woon certificat BFM euh, baccalauréat licence maîtrise DEA agrégation doctorat lépp daf koy bàyyi ñu ngi ko ak ci biir bureau bi wala ci biir salle yow sa alquran bi dafay ànd ak yow ba jéggala la siraat hmm? iqra'u alqur'ana fa innahu yaati yawma alqiyama shafi'an kon yéen ko wax yonent ne na ngeen jàng alquran yawmal qiyaama alquran dafay ñëw di rammo ñu ko doon jàng kon yéen a ngoog bésu badara ngoog sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp tuuti lu ma kenn xaadara yi fi teew yëpp sant naa leen di leen ñaanal jàmm na gën a fonk nitu yàlla yi bu leen bu leen bu leen bu leen kalli kallee nitu yàlla yi hmm? danaa nettali dara ngeen may magul ma nettali ko sama mbokk yi jóge Mali ndax ñenn yi dañuy jóg di ñëw di teew ah, ñu ngi taj ah, ñu dajale seen camion ci tali bi ñëw di ndogu te du ñu dégg suñu làkk bi ñuy Burkina Faso eh, mbokku ma dodo lakkal la anka ma baw buña anka ma baw xoroma kan yoro duula katasi furonto boro korola cogo cogo kisolamba kono de han furonto boro a korola cogo cogo kisolamba kono fo cogoto dotundana a benkeyoro ka benka ka demani kodoye abatala duniya yalade a benka ye duwawutaye benke de ba cemaye a benka ya deme ka kayitita ka fɛn dɔ sɛbɛ la a ye mun sɛbɛ a y'a sɛbɛ duu ko duniya in kɔnɔ ko n'i taara f'i lafili la yɔrɔ min na dɔ ko duu a tigi n'a sago bɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɛbɛ ka bi a taara kungo kɔnɔ jamana ni jamana ni maa min y'a don n'a la dɔrɔn n'o ko k'a b'a gosi dɔrɔn a b'a duu o tigi bɛ sɛbɛ ka bi a tora o la fo tunga banna a nana so a k'a bɛn kɛ ma i ye min di a ɲana dɛ i ka hadiya fɛlɛ nin kwamba mba akan mbabi domina che sita senna eh akan wo ganaga che sita sila akwa che sita senna aka mam benke mba fiye emire duindi na be etisega foyta ka bonko eh ko cogodi akam o benkam aw ah, ankam afle ayi toro benke kando benke kam duda du do abina ka afiyama kaza sura atmiya duudala daal duuda duudala dégg ngeen kàddu bi ah mo fiiri ko ah, boyɗo anani ah, haala ka eh, mami haalto e jolfo inchallah ma yimɓe fof faam inchallah benn waxambaane la dafa ñëwoon ci benn ñitu yàlla nijaam la mu ne ko damaa bëgg nga jox ma loo ne bu ma génnee kenn du moom ku ma joxoñ rek ci suuf nijaam daal di jël benn kayit bind ko ci duu ne ko lii na nga ko mokkal de bul ko xeeb de seeta duu ni mu gàttee mu ne ko lu rëy la bu leen ni songere neel duu dana daanu waa ji yore li dem ci àll bi ci yeneen réew fu ñu ko bëgg a yabee rek xam nga doxandeem dañ koo yomba yab fi ñu ko yabee suñ ko yabee bugg koo song rek mu ne duu kooku daanu ci suuf ba mu ñib see na mu ne ko ah, mu ne nijaam ma jox ko addiye ne ko ah, sa addiyaa ngi ni tur bi ma jox baax na de dem naa ba ñëw ndam rek laay am ku ma song bu ma nee duur rek mu daanu mu ne ko fi ma toll moom amul góor buy doxati ci kaw suuf si ku ma mën mu ne ko ah mu ne ko toll nga foofu mu ne ko waaw li ma yore moom euh, bu ma ko defee rek borom daanu suuf mu ne ko foog naa yow nu ma ko jox sax tey mënatoo ci dara mu ne ko ah mënatoo mu ne ko waaw ne ko nañ ko essayé nijaay ji xam naa dafay waaj rek waa ji song ko ne duu nijaay na ko duu daa duu waa ji daanu <laughs> mu ne ko duulaa la joxoon waaye jox moo doon duudaa du <laughs> alhamdulilah uyaa mi niin la yéen ñëpp kontaan ngeen yéen ñëpp ree ngeen da ngeen ñibbee lii bés bu ngeen gisatul jëmm ji lii da ngeen ko nettali te ndeysaan maa ngi bëgg bés bu ngeen may gunge du doon seen bésu tiis bés bu ngeen may gunge dafay doon seen bésu kontaante xam ne kii tëdd ci balankaaru ñu koy jullee kii moo doon toog di waxal yàlla kii moo doon toog di ñu waxal yonante bi kii moo ñu doon delloo ci yàlla kii mooy ki nga xam ne suñu mbëggeel dafa dafa feesul xolam lii rek moom may dugal ci yu bëre bëre du caaxaan du dara pour na ngeen bàyyi mag ñi xel euh, mujj ndénkaane bi may ndénkaane mooy sëriñ si laay dénk nitu yàlla mooy dafa am waa jox xam ne sàngara rek la doon naan sàngara rek rek la doon naan fekk am na nitu yàlla bu fa nekkoon mooy Ahmad bun Hanbal yaa ngi koy fàttaliku waaw dafa am borom ngir ngir yi dafa bëri dafa am ku ñu tuddee imam Shafi Abu Hanifata imam Malik imam Hanbal am na imam euh, Sawri Sawri na dafa métti woon ngir moo tax moom ngiram tasaarool fii ay taalibeem géej nañ ko seet si benn bés ñu seet si ko mu ne gën ngeen ma seet si dañu ko sëñ bi yow da ngaa moo tax mu ne ko jël leen sama xam-xam te ngeen bàyyi sama tàngoor keneen ki laay wax nag Ahmad ibn Hanbal ki mu dajal jamono dafa ne woon alquran mbind la du waxu yàlla moom mu ne ko alquran kalaamullahi wa sifatuhu min sifatil qadim alquran meloo yàlla la sifatullahi alqadim yàlla day yàlla rek di yàlla boo téye alquran téye nga yàlla boo bàyyee alquran bàyyi nga yàlla ñu tëj ko kaso nag laal nañ ko lool waaye mu ngànk loolu rek addina gi yépp ragal buur bi topp buur ba moom mu naan kalaamullahi alqadim waxu yàlla bi benn bés ñu andi benn bon benn naankati sàngara naankati sàngara bi ñu fuus ko rek mu dugg muy tertere di tertere ak bëtam yu xonq yi ñëw ba tiim Ahmad bun Hanbal ne ko xal anta Ahmad bun Hanbal yaay Ahmad bun Hanbal mu ne ko maam man la mu ne ko gis nga ma man mu ne ko mu ne ko sàngara moo tax ñu andi ma fi dañ may dóor ba ma bugg dee ma toog tuuti rek seetaat fi sàngara nekk laa di naanaat ñu tiyaat ma kàcc baat ma kàcc di ko naan sàngara dañ ma yendoo dóor rek dañ ma yendoo dóor rek léegi nag ñu xam ne sàngara mënu ma ko bàyyi ñu daal ma indi fi ci kaso bi mu ne ko man maa nekk ci caaxaan te bëgg caaxaan boobu taxul ma bàyyi ko rawat na yow ki nekk ci dëgg bu la kenn bàyyiloo sa dëgg bi buñ la xuppee ñu la joxee alal luñ la mën a def toppal ci la nga nekk yaa nekk ci dëgg ñoom ñoo nekk ci fen dana ñu fay te yow ndax loolu amul tey Ahmad bun Hanbal ñaata moo ko topp ci ay millions bari na de kon sëriñ si maa ngi leen di ñaan dellu leen ci yàlla kër yu rafet yi ci jullit ci yéen la gën a yey ci bu jaaree fi mu war a jaar kaat-kaat yi ngeen di dawal ba yéeg ci kaw ay basangu jàmbur motu ko oto boobu moo la yóbbu sëg ya delliswaat keneen moom ko